waan abi rimsata rifaata taymiyi radiya allahu anhu annahu qaala ra'aytu rasula allahi salla allahu alayhi wa sallama wa alayhi thawbaani axdaraan rawaahu abu daawuda wat-tirmidhi rahmatullahi alayhima bi isnaadin saxiix kon al imaamu al-xaafidu an-nawawi rahimahullah mu ñuy indil ginnaaw ci buntu bi ñu nekk ci kitaabul libaas téere ñetteelu téere bi ci euh, Riyad bi waaye di chapitre garab numéro cent cent dix ak fukk ak juróom ñaar ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadith numéro sept cent quatre-vingt-deux wa an abi Juhayfata Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi makkata wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamraa min adam walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu ci buntu bii di wax sopp gu ñu sopp sollu weex waaye possibilité sollu xonq lool romb nañu ko jeexal nañ ko ci jotaay bi ñu génn côté sollu xonq léegi nag mu des wal yi ak possibilité lu euh, nëtëx lu wert loolu nag la yeen di ay xadiis ak aswar ak sawda yooyu ñoo ci teg al aswad boog euh, yooyu moom la indi fii mu ne xadiis numéro sept cent quatre-vingt-trois mu ne waan abi rimsata mu ngi mu ngi jële ci euh, saxaaba boo xamante ne nii dakkantalam moo doon abu rimsa abu rimsa looloo doon dàkkantaram nan la tuddoon mu ne rifaa rifaa at-taymi bokkoon ci taymi tay taymi la am na nag ñu ne tamimi la woon ñii ne balawi la tur bi tamit dañ cee wute al imam dafa tranché ne rifaa la tudd waaye am na ñoo xam ne euh, euh, moom moom ci taymur ribaab foofu la bokk lañu wax at-taymi am ñu ne tamimi la am na ñu ne yasribi ibn rifaa la tudd am ñu ne rifaa ibn yasribi am ñu ne noono umara ibn yasribi la ñii ne yasribi ibn awf la ñii ne xayaan ibn wahb la ñii ne habib ibn xayaan la ah kon nag loolu eh, eh, ay wax yoo xam ne am na sax ñu ne alxashxash la tudd loolu lépp ay wute la waaye imaam comme niñ ko gisee rahimahullah Nawawi dafa ne moom rifaa boobu la gën a ci wax yi mu ne kon waan abi rimsata rifaa at-taymi mu ngi jële ci abu rimsa rifaa at-taymi la tur radiyallahu anhu ci yonent bay qaal mu ne neena waaw mu ne neena parce que ñu ne Balawi la al imaam Abdul Bar radiyallahu rahimahullah al andalusi al maliki moom dana noo Abu Rimsa mi ak Taymi ak Abu Rimsa al Balawi bokkuñ waaw ñaar lañ ñoo xam ne bokkuñ am na nag ñoom dañu jàpp ne c'est la même personne wallahu taala alam kon mu ne ra'aytu man de gis naa waaw annabi rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi te mu ngi woon ci kawam sawbaani ñaari yére axdaraani yoo xam ne dañoo nëtëx dañoo wert nee na man maa gis yonent bi saa salaam mu sol ñaari yére yoo xamante ne dañoo wert mu ne rawaawu soloona hadis bi Abu Daawud di al imaam Abu Daawud Souleymane eh, Ibn al-Ash'ath as anhu borom sunan bi. wa Tirmidhi ak al Abu Isa taalibeen bi ak Tirmidhi rahmatullahi alayhima bisnaadin ci taali ci càllale boo xam ne saxiix bu wér la léegi nag kon léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom ñaar doonga ko ñu ne déedéet sëriñu al imaamu Abu Daawuda di Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal euh, jiitu ngiiru Hanbali yi moom jiitu woon na mu daal di koy indi musnad bi waaye na nga noonu al an-Nasaa'iyu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'iyu moom itam solo na ko al-imaam Abu Daawud rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb ah kitaabul libaas baabun fil xudra waaw téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu col ko gi bunt buntu fil xudra ci sol loo xamante ne dafa nëtëx dafa wert indi na ko foofu waaye al imaam al Abu Daawud rahimahullah indi na ko awwalu kitaabi tarajjul baabun fil xidaab indi na ko foofule moom tamit euh, euh, euh, foofu nag la guddee tuuti waaye nañ jël bi nga xam ne moo tolloog ñun kitaabul libaas baabun fil xudra mu ne haddasanaa Ahmad ibn Yunus temps koy gis bari na <laughs> Shaykhul Islam selon Imaam Ahmad Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Kufi al-Yarbu'i at-Tamimi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala ñi ne mawla al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhim qaala mu ne haddathana Ubaydillah ya'ni ibn Abi Iyad mu ngi ko jëlee ci Ubaydillah mu ne mooy doomu Abi Iyad Ubaydillah ibn Iyad ibn Laqit as-Sadusi rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Iyad mooy kon mu jëlee ko ci baay Ubaydillah ya'ni ibn Iyad mu jëlee ko kon ci baayam bi Iyaad moom moo doon Iyaad ibn Laqit as-Sadusi al-Ijli al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Rimsata moom moo ko jëlee ci Abi Rimsa gis nañ ko sànq al ñii ne Balawi la ñii Mukut Taymi la mais ci Taymu Ribaab la bokk bokkul ak Taymu bu Quraysh voilà euh, léegi moom kon abu rimsa radiyallahu ta'ala anhu al imam nee na rifaa imam an-Nawawi qaala mu ne in ma abi parce que moom bu ndaw la woon waaw loolu ko fàtte woon wax bokku na ci ñi nga xamante ne moom abu rimsa mi moom bokkoon na ci sahaaba yi nga xam ne ci tuut tànk yi la bokkoon voilà léegi moo tax mu ne in man damaa dem ma abi nahwa nabi ànd ak sama baay ñu dem ca côté yonent bi saa mooy dem ca yonent bi saa salaam fara aytu alayhi nee na ba ma ñëwee ba gis yonent bi saa salaam man abu rimsa ànd ak saa baay radiyallahu anhuma yonent bi saa salaam mu ngi ci kawam burday ni ñaari manto axdaray ni yoo xamante ne dañoo nëtëx dañoo wert voilà gis nga burday ni axdaray ni ah voilà euh, euh, alayhi burday ni axdaray ni léegi kanta al imaamu at-Tirmidhi yu Abu Isa rahimahullahu ta'ala moom benn bërëb la ko indi abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi thawb al-akhdar nga lii boo koy seet tam nga dem ci abwaabul libaas kitaab abwaabul libaas an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom ëndiwu ko foofu abwaabul adabi teggini bunti teggini nga xam ne ñu ngi koy tu tukkee di ko jële ci rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi thawb al-akhdar buntu bi nga xam ne moo ñëw di wax ci sol yére bu vert mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar al imaam at-Tirmidhi mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Abdi al-Basri lii noonu siiwee ci Bundaar rahimahullahu ta'ala sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu ne mu nettali nañu Abdurrahman ibn Mahdi di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ubaydillah ibn Iyad ibn Laqit gis nañ ko sànq muy Ubaydillah bimu ne woon yaani ibn Iyadin fële ci imam Abu Dawud as-Sadusi al-Kufi rahimahullah an abihi mu jëla ko kon ci baayam di Iyad ibn Laqit an abi Rimsata gis nañ ko sànq radiyallahu anhu gaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi burdaani axdaraan haaza hadiisun hasanun gariib laa na'rifu illaa min hadiisi Ubaydillah ibn Iyaad wa Abuu Rimsata at-Taymi yuqaalu ismuhu Habiib ibn Hayyaan wa yuqaalu ismuhu Rifaa ibn Yas'a ibn Yasribiyya imaam at-Tirmidhi mu ne haaza lii bi ma dee hadiis bi hadiisun hadiis la hasanun bu baax gariibun waaye bu tumuranke mooy ci yoon yi mu ñëwee benn yoon bii lañu ko amee laa la na'rifu xamuñu ko illa min hadith yi lu dul ci yoonu Ubaydillah ibn Iyad mi nga xam ne am lañ ci sànq mu ne ci yoonam lañ ko xamee wa Abu Rimsata boo bëggee xam saxaaba bi nag moo doon Abu Rimsa baayu Rimsa at-Taymi bokkoon ci waa Taym wax nañ la ban Taym la nag yuqaalu nee nañu ismuhu Habib wax nañ la ko sànq bi ñuy tàmbale Ibn Hayyan am nañu ne Habib la tudd di doomu Hayyan wa yuqaalu waaye nag am nañu ne ismuhu Rifaa ibn Yasribi bi Rifaa di doomu Yasrib bi te loolu Rifaa gi moom la al imaamu an-Nawawi al-Haafiz daal di tànn eh, wallahu taala aalam léegi ginnaaw bi nga xam ne kon lañu gis njàngat bu njëkk muy xadiis yi fi nga koy fekk ak ñi ko solo ñaareelu njàngat mooy ana ban lëkkaale ban lien ban relation la xadiis bi al imaam indi an mag suñu bunt bi ñu ne dafa clair dafa leer naññ ni midi laa wax na lu tax parce que bunt bi waxoon nañ la baabu istihbaabi sawbil abyadi bunt bi day wax cent dix chapitre bi ñu nekk garab gi sopp gu ñu sopp sol lu weex loolu indi ne ñaari xadiis yi jiitu woon yu njëkk ya moom la wëndi wa jawaazil ahmari mu teg ci ñaari xadiis yu leeral yooyu wal axdari mooy wa jawaazil axdari lubsil axdari possibilité sol yére yoo xam ne yu wert la mu indi fii loo xamante ne abu rimsata radiyallahu anhu nee na man maa gis yonent bay saa saam sol ñaari yére yoo xamante ne nii yu nëtëx lañu yu wert lañ kon loolu yonent bay saa saam sol ko doy na ci possible wane ne bayaanul jawaaz lii kon lu mën a nekk la te kon buntu baa ngoog lii mooy alhamdulillah fan lañ jëlee ne possibilité sol lu wert parce que kiñ ñu royloo muy alayhi salaatu wassalaam hatta ki yi nga xamante ne ni du ibaada mahda mahda mahda waaw mooy sol yére mais waxoon nañ la à condition nga muur la nga war a muur loolu moom ibaada la moom sol loo xam ne day muur say awra moom ibaada la waaw ndax borom bi waxoon nañu ne looloo tax <laughs> mu wàcceel ñu libaasan yoo xamante ne nii waar yi saw aatikum kon nag mu ngi noonee waaye mooy euh, euh, euh, habitude vestimentaire l'islam du ñëw ne yéen ñépp solo leen ni arab yi solo déedéet danaan en li ma bëgg mu muur ko ci góor muy awra yi bu mu feeñ jigéen jeewit awra yi bu mu feeñ en plus bu mu nekk lu xat loo xamante ni day génne forme aji sol bi moo xam góor ak jigéen xat waaye bu nekk lu yaraax loo xam ne ku sori wala ku ko jege sànni bëtam bët bi jàll yére yi gis la ca biir waaw yii daal gis nga boo ko toppatoowee boo ma ko réglé lee man l'islam kanta noo ko soleeg leneen te mu bañ nekk libaasu shura tamit voilà euh, yére boo xam ne boo ko solee ñépp ci ça attire les regards moytul loolu waaw yow boo paree ci yooyu moom léegi nag moom yow lu la neex solal waaw léegi nag couleur boo mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy boo jox sa yére selon fa nga dëkk ndax al aadatu muhakkama waaw xam nga ne moo africain bi c'est le sénégalais wala le malien moom ay bubu lay sol ak i grand bubu yu mel noonu moom yéreem loolu kenn du ne ah yow loolu moo tax ngay sol ay yére yu mel nii alors que doo sol ay jilbaab comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko miine ci yenn monde islamique bi ah déet kenn du wax loolu dañ naan hé baal waa ji mu sol li muy sol laaw naka noonu doo ñëw ci américain bi ki nga xam ne Broadway la dëkk waaw benn booy bi nga xam ne mu ngi góorgóorlu ci diine bi ah sol benn jiinam jiin bu ngand moom loolu la xam du ay affaire kii sax mooy ngandum jiin la sol mais jot na criss cross ko takk na ceinture gi waa sol yéreem boo xamante ne ngandum yére mbubb mooy comme seen façon rappeurs yi quoi noonu ñuy solo même bu dee moom rap xamu ci dara waaye mooy ñoom seen sécurité rek mënoo ñëw na ko mais yow booy <laughs> yow sa sol ko gii moom boo ko robbee di ko xaw a kii patoo ko mel ni li mu sol baaxut ma ne loolu teguwul fen waaw doo ñëwit koo xamante ne ñëw fekk waa yoo xam ne dafa costume waaw cravate nga koy xeelu loo koy xeeloo te xanaa li sol jotut jot na li ñu wax nii respecté na ko oy problème voilà lii bii dañ lay wax yi nga xamante ne wan la ki nga xam ne moom la ñu suñu borom royloo muy alayhi salaatu wassalaam bi ñu wan ne yii yëpp dafa possible affaire couleur ci wàllu sol col ko voilà <laughs> léegi xam ne da nga ne man nag malgré loolu lépp même bu dee man sama aada fa ma dëkk lii la nga xam waaye man ni yonent bay sa saam doon solo laa bëgg a xam bu ko defee may solo noonu est-ce que kooke est-ce que kooke jëlee kon nag mu ngi noonee kon fii yonent bay sa sol kon ñaari yére yoo xam ne gis nga riwaay yi burdaani lay wax mais imaam an-Nawawi indi moom mi mu indi dane sawbaani hmm? te lool imaam an-Nasaa'i moo noonu al imaam an-Nasaa'i moom bi mu ko ndee Sawbaani la wax yoo xamante ne ni axdaraani da al imaamu al imaamu an-Nasaa'i wa Ahmad ibn Shu'ayb ah pour nga xam ne imaamu imaam an-Nawawi li mu indi nii du imaam Abu Daawuda du imaam at-Tirmidhi euh, at-Tirmidhi rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo ñi gis nañ ñoom niñ ko solo dane ñoom Burdaani imaam euh, Abu Dawud ci ñaari bërëb yim ko ndépp imaam benn bërëb yëpp Burdaani la kaanta al-imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala moom mooy kitaabu zina lubsul xudri min as-siyaab foofee boo fa moom noonu la mu ne haddathana al-Abbaas ibn Muhammad mu ne ki leen nettali mooy axbarana ki leen xabaare mooy al-Abbaas <coughs> ibn Muhammad ibn Haatim ibn Waaqid ad-Duuri al-Haafiz Abul Fadl rahimahullahu ta'aala al-Khawaarizmi al-Haashimi mawlaahum rahmatullahi alayhi qaala anba'anaa Abu Nuh mu nekk ñu xabaare nettali ñu mooy Abu Nuh di Abdurrahmaan ibn Ghazwaan al-Khuzaa'i ad-Dabbi siiwoon ci Abu Nuh mi na Abu Jumla rahmatullahi alayhi al-Khuzaa'i ad-Dabbi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Jariir ibn Haazim siiw na yàgg nañ ko gis Jariir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah Abu Nadr al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abdil Malik ibn Umayr moo ko jëlee ci Abdulmalik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jariya al-Qurashi Abu Amr ñi ne Abu Umar rahmatullahi alayhi an Iyad ibn Laqit gis nga sànq an Abi Rimsata radiyallahu anhu gis nga sànq qaala xaraja alaynaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thawbaani axdaraani voilà yi dana yonent way saasaam Riyad bi dana ra'aytu yi dana xaraja alaynaa yonent way saasaam bi génn na ci ñun wa alayhi te ba mu génnee ñu koy gis. mu ngi soloon mu ngi noon ci kaw saw sawbaani ñaari yére axdaraani yoo xamante nii ni dañoo nëtë dañoo weer léegi kon lii day wane kon loolu te euh, borom xam-xam yi nag dañ naan en général en plus euh, col ko bu vert comme que alquran daa wax ne waa àjjana ñoom seenu col ko euh, bari na ci alquran foo xamante ne nii day leeral ne ñoom seenu col daa vert voilà <laughs> waaw waaw allahu akbar xanaa waxul woon eh? ne aliyahum thiyaabu sundusin xudur wa istabraq waaw ca suuratul insaan mu ne bokk na lay nekk seen kaw ñu koy solo waa aljana ay yére yoo xam ne ban couleur leen jox sundus ci wàllu euh, sooy yoo nga xam ne moom mooy waxoon na ku ko sol fii moom doo ko sol aljana waaw xudurin waaw yoo xam ne dafa wert dafa nëtëx muy kon colkoog waa aljana te bokkoon na muttaki'iina ca suuratu rahmaan mu ne woon muttaki'iina ala rafrafin xudurin wa abqariyin xisaan bokk na ci waa aljana ja'alana allahu minhum amin buñ fa duggee ya ñuy sóonoo ah, ci façon puuf ya nga xamante ne nii ca la nekk yoo xam ne dafa wert waaw kon loolu yëpp di wane kene mooy kon lu euh, ama am solo la ah. loolu lu ama am solo la léegi kon loolu tamit day bokk li nga xam ne day gën a feddali que sol lu wert waaye li ko gën a réyal lépp mooy li koy nant bay saat saam sol loolu moo gën a tax waaw allahu akbar bul ne waa aljana lim nekk seen sol koo tax waaw ci la waaye li gën a tax mooy yonent bi alay saat saam ko sol allahu akbar waaw boo gisee ah, ah qubbatul xadra <laughs> yaa fay qubbatul alxadra waaw yeneen tubay saat saam bi lan moo ko tiim ban couleur la coupole bi li nekk ci kaw verte <laughs> c'est pas de du hasard c'est pas du n'importe quoi hein verte couleur bu graw la bu graw graw la <laughs> waaw waaw waroon xam-xam yi nag dañ naan moom non seulement daa baax euh, euh, bokk na ci couleur yi gën ba pare daa baax ci bët yi bokk yi ci gën a taaru euh, ci bëtu ñi nga xam ne ñooy xool mooy vert ba pare couleuru nature bi garab yeeg yooyu moom la yor waaw nekk couleur boo xam ne bu am am solo la waaw loolu lu am am solo <coughs> loolu kon alladi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari ash-shajaru al-akhdar garab yi boo seetloo dañuy weex en général bu ñu nëtëxee nga xam ne àll bi mu leer nañ lépp nëtëx mu taw affaire yi gàncax yi génn couleur la boo xam ne bu ama am solo la yonent bay sar sam bu mu bëggoon la te da ko doon sol loolu doy na li nga xamante ne mooy ak ak ak ak ak ak ak ak ak am solo Euh, léegi nag euh, imaam al-Qaari <laughs> rahimahullah dane wa yahtamilu annahuma kaana maxtuutayni bi xutuutin xudrin kama warada fi ba'd riwaayaati burdaani badala sawbaan wal anna al-buruud zawaatul xutuut waaw <laughs> mooy mu ngi indiwaat wax ja imaam Ibn al-Qayyim doon <laughs> wax eh? mu ne c'est possible que day yenu que ne ñaari yëre yi yonent bi sallallahu soloon du verte verte verte verte mooy couleur boo xam ne dafa verte lépp yére boo xam ne lépp a verte waaye li muy yenu mooy que ne dañ dafa ay rëdd yu yu verte comme li nga xam ne noonu la euh, rote ci yenn riwaayaat yi gis nañ riwaaya imaamu yi imaam Abu Dawud yëpp imaam at yi na ko noonu imaam an yi ci boppam andi na riwaaya boo xam ne buur Burdaan la imaam Ahmad tamit noonu léegi yooyu noonu day wane ne kon te burdu yi en général Euh, euh, euh, dañuy am zawaatul xutut ay rëdd mais xam nga lii mooy wax wax ji nga xamante ne nii mooy dañuy wax rek la imaam ash-Shawkaani tontoon imaam Ibnul Qayyim waaw këne wala laa yaxfaaka laa wax nëbbuwul këne as-saxaabiya anna as-saxaabiya wasafa bi annahumaa waaw wasafahumaa bi annahumaa axdaraani waaw wala bi annahumaa waaw bi annahumaa axdaraani mooy ci yow ne saxaaba bi di abu rimsa ne la la sax burdaani axdaraani sawbaani axdaraani jeex na léegi loolu lan ana lan <laughs> lañ ay rëdd yu verte la am <laughs> loolu rek la ñuy delloowaat wax jooj moo al imam al al fuuri boroom bi muy sara tuhfatul ahwazi jaami'u at-tirmidhi sunan at-tirmidhi bi mu ëndee waxu alqaari bi al imam dane hada al ihtimal ba'idun la dalila alayhi wa zahiru annahuma kaana axdarayn baxtayn waaw <laughs> moo lool mu ne ma ne euh, euh, supposition bi que naan c'est possible que ne daa euh, vertul woon lépp waaye ay rëdd yu vert la amoon mu ne ba'idun xam nga ne lii dafa sori lii dafa sori li saxaaba bi wax la dalil alayhi amul benn dalil waaw <laughs> mooy fépp fu ab saxaaba ne couleur bi nii la mel ñu bëgg ay rëdd la doon wax loolu lay wax loolu la la imaam Shawkaani yi doon wax imaam Ibnul Qayyim moom moom la lay nag imaam al-Mubaarakfuuri di wax ne al-Qaari li mu wax nii amul benn dalil waaw wa laa wax te xadiis bi ni ko saxaaba bi waxe mooy ma ñaari yére yam gis yonent bay sa saam solo kaana axdarayni bahtayni dañoo fertoon ten vert lan Euh, euh, lañ naan weex tàll ah xonk cur nan waaye verte seetal leen ma ko <laughs> ah waaw verte waaye verte mooy sirfan laaw boo xam ne verte képp la loolu la loolu loolu mooy li feeñ te loolu la quoi voilà <laughs> waaw waaw te saw bay ni yooyu mooy complet bi mooy xol la bi mu doon wax isaar beeg rida bi lépp dafa vert complet boo xamante ne nii benn boo complet boo xam ne dafa dafa vert voilà kon nag euh, am na rek ci leen ci boroom xam-xam yi ñu naan ne kantaane sol lu vert sunna la loolu bon ak don foowu ak faiblesse am dafa feeñ ndax il euh, euh, al ghayatu ma yufaw min annahu mubah kene loolu imaam al-Mubaarakfuuri moo ko nettali naan qaala al-Isaam al-Isaam ne nee na eh, li ñu jublu ci sawbay ni mooy izar rek rida waaye li nga xam ne moom la wax ne sol lu vert sunna la loolu ak faiblesse am feeñ na ndax li gën a loo xamante ne moom lañ ciy comprendre mooy ne yonent bay saasaam la fekk ko mu sol ko dañuy wane rek lii dafa dagan ah waaw waaye loolu noonu lañu ñu ne loolu wax jooju dëgërul du tout waaw loolu dëgërul du tout pourquoi pas ñu ne sunna yo bii naaw bi ñu xamee ne yonent may sa sam loom moom la ñu suñu borom royloo premièrement deuxièmement dëgg la hatta mooy liñ lay wax ne dafa am vision boo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu moom lañ amoon te ñi leen gën a dong ci loolu ñoom saxaaba yi ñooy akaabiru suufiya ak muhaddisuuna yi ak akaabiru suufiya ñoo ñoo leen gën a dong ci loolu mooy mbiru yonent bi saa salaam bi ñu nekk rek di xool naan bon est ce que lii nii farata la sunna la wala nangam est ce jibil li la lim def bon daa fekk ne fa mu dëkk noonu lañ ko doon defee noonu lañ doon solo kon bon loolu grawul comme li nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yu bari di waxee. muhaddisuuna yi ak akaabiru suufi yi radiyallahu anhum ñoom demewuñ noonu ñoo tax ñoom boo seetloo ñoo gën a niru yonent bi saa salaam ñaari kuréel yi moom te dekkul ne muhaddisuuna yi dañoo nekk fee akaabiru suufi yi nekk fee. mooy ñoom dañu duggante mooy boroom xam-xamu xadiis yu mag yi ne ay ay suufi lañ ñoom euh, euh, Seyna euh, Sufyaan ibn Sa'id ñoom imaamu Maalik ñoom imaamu Shaafi'i foo leen di dugal ñoom di dugal ñoom al imaamu Ahmad ah foo leen di dugal ñoom ñekk jàpp nga ne moos ñooñu kan moo leen juróon a nekk ci yoon wi nga xamante ne mooy sellal sa bopp kan moo leen ci gënoon rek al imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anil jami' loolu mooy buñ nee aka euh, boroom xam-xamu hadith yeeg borom loolu c'est juste côté terminologie mais tekkiwul ne ab groupe la ñuy nekk ni ñuy nekk ne non ñii ñooy ñii li ci ëpp voilà li ci ëpp ñii ñooy ñii waaw léegi ñooñu boo seetloo ñoom nekkuñu ci côté ay ñoom li ñuy leen ñu leen li leen soxal mooy est ce que sax na ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit doon def lii te loolu moom la ñoom Seydina ci ci ji gi doon ràññeek saxaaba yi ñoom Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu ñoom neewoon non yonent way sa sa def na lii jeex na xam na ne moom lu ko yàlla def loo bokkul ak li mu def loo keneen waaw non moo taxoon bu doon génn léeg-léeg yor gileemam amul daf loom def di dox ci mbeddu Medina yi ñaan ko mais mu ne la la'alla qadaman qadam la'alla qadaman ah amaana sama dëggu tànk gëléem bi tegu ci foo xam ne yeneen bay saa saam dëggu tànku gëléemam jaaroon na fa waaye yow xoolal kooku ñooñu ñooñu c'est ça waaw <laughs> ñooñu nag ku yor vision boobu est-ce que kooku mais duñu loolu buñ ko waxee tamit duñu ne bon léegi képp koo xam ne dafoo liñ def nga bakkar nangam nangam yow ginnaaw ginnaaw lépp àggul foofu tamit waaw wasatiya bi mooy lam yonent bay saa saam daal xam nañ ne borom bi moom lépp lu mu ko def loo jamono ju ne moo gën lu keneen def te moo gën lu leneen waaye te leneen lépp moo gën lenn ku nekk laa wax lenn moo gën lépp ñépp kon nag kooku moom lépp lu ma gis mu def ma roye ko ci loolu te mu bokk ci li ma ko mën a roye du jagleem kay def lool def ko jaamu yàlla kooku mu ngi ci jaamu yàlla bu rëy di xotti ay maqaama yoo xamante ne nii sawaay am na ñuy def leneen kookoo leen raw parce que kii toppatoo loolu di respecter loolu yàlla tere nga gis ko ci nga xam ne ay faratalaa ci sunna yu leer moom mu ciy taxawaalu wala di ci di ci gàttañ lu amut waaw kon nag loolu lañ ne wax boobu nga xam ne moom la al imaam al mubaarak fuur mubaarak fuur yi rahimahullah solo toxal ne al isaam nee na dañ naan wax jooju dëgër waaw dara la ak ak ak ak ak këni sunna sol lu vert sunna am sunna la ak faible sam daa leer dañ naan kan la ki ko def roye ko yonent bay saa saam kooku ala sunnatin zahiratin uh, uh, tayyiba waaw est-ce kooku li mu def kon nag affaire baa ngi noonu <laughs> waaw ngi noonu waaw moos yonent bay saa saam lu mu tànn lu ne bëgg ko di ko moo tax xoola xoola Seydina Anas day daanam nee na man gis na courgette dinañ ko gis ci biir kii bi man courgette non courgette moom bokkul woon ci li may lekk mais bés ba ma gisee yonent may saab saab ñu invité ko jox ko benn tegal ko kiiwu courgette ma gis ni mu doon toppe courgette yi ci ndam li di ko lekk bés boobu laa commencé bëgg courgette te gis nañ keroog sëy naa jaabir li mu wax taalibe bi ne man itam ba ma déggee jaabir wax ko man itam laa commencé bëgg affaire bi waaw moo loolu loolu dafa nekk lu am solo te ñoom loolu lañ xamoon moo tax ñoo raw ñëpp saxaaba yow koo xam ne habitude alimentaire doo ko lool lool mais mu gis yonent bay sa saam di lekk lii mu ne ah xaaral man daal sawaay <laughs> sawaay yonent bay sa salaam daal ndeem bëgg na courgette yii waaw man itamit sawaay xaaral man itam ma commencé di bëgg mbir mi tamit jeex na waaw fexe nag ci boppam ba bëgg ko waaw kon loolu dafa am solo quoi waaw buñ jàpp ne euh, amul benn solo non moom lay sa fiihu solo ko non <laughs> non loolu fa la lépp nekk nag loolu fa la lépp léegi fa la nekk waaw waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi hein nañu ci bàyyi xel lu am am solo bokk moo tax Euh, euh, ku la raw daal léeg-léeg jarul seet bu sori <coughs> léeg-léeg jarul seet bu sori de waaw jarul seet bu sori laa lim la rawee fii la nekk jege la mu ngi noonu kon daal xadiis euh, bi wallahu taala alam kon mu ngi noonu di wane kon sol lu vert am solo yi nga xam ne moom la am solo nga xam ne couleur la bu am solo ci l'islam Eh, wallahu taala aalam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala